fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani wa sab'iin wa an salamata bnil akwa'i radiyallaahu anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam laa yazaalu rajulu yadhabu binafsihi xatta yuktaba fi ljabbaarin fa yusiibahu maa asaabahum rawaahu tirmidiyu rahimahu llahu taala wa qaala xadiisun xasan yadhabu binafsihi an yartafica wa yatakabbar kon alimaamu alxaafiz annawawiyu rahimahullah muy ñëw ci dernier xadis ci buntu bii ñu nekk muy buntu chapitre numéro garab numéro soixante-douze juróom ñaar fukk ak ñaar di baabu tahrimil kibri wal i'jab buntu bi wax xaraamal gu sariya xaraamal rëy rëylu ak di yéemu ci sa bopp ci suñu jataa bii ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiis numéro 619 mu jële woon ko ci saydina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu bim ne wa anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala baynama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu waxoon nañ la xadis boobu ci la commencé woon di indi beneen wàll bi mooy wal i'jab tahrimul kibri wal i'jab di alhamdulillah di yéemu ci sa bopp loolu ci la ko tàmbali woon indi euh, ba niñ gise woon waa waajoojee ak li ko daloon ñu bari ne mooy qaaruun comme ni nga xam ne noonu la ñu ko tudde woon walillahi alhamdu wal minna am di wax leneen tey ñu war a gis xadis bu muy xadis six cent vingt juróom benn téeméer ñaar fukk mu ne wa an Salama ibn Akwa mu ngi jële ci Seydina Salama di doomi al Akwa radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa de nee la yazaalu du deñ ar rajulu góor yadhabu bi nafsihi yadhabu bi nafsihi mooy lan al imaamu nawawi rahimahullah mu ne yadhabu bi nafsihi ay yartafi'a mooy wa yatakabbar mooy di yëkkati yëkkatiku di rëy rëylu mooy nit ku du deñ di yëkkati yëkkatiku di rëy rëylu balan xew hatta yuktaba ba ni ñu koy bindee ba borom bi di ko kastee ci xolam loolu deñati kenn kii moom fil jabbarin bokk na ci tiiraan yi ñi nga xam ne ay rëy rëylukat lañ ci kaw suuf léegi nag boko ko borom bi defee lool nag léegi luy xew fa yusibahu mu dal ko laal ko ma asaabahum la nga xam ne moo laaloon te daloon ñëroon rëy rëylu ci kaw suuf mu ne xadis bi rawahu solo na ko al imaamu at-Tirmidi rawahu at-Tirmidi mu ne al imaam Abu Isa at-Tirmidi moo ko solo wa qaala xadiisun xasan mu ne xadis la boo xam ne bu baax la léegi laaj bi moo est-ce que ko solo ñu lii imaamu tirmidi moom kefee ko solo amul doo ko fekk ci Muwatta doo ko fekk ci Musnad imaamu Ahmad naka noonu as-Sahihayn naka noonu as-Sunanul Arba'a amu ci hatta sëriñam bi ad-Daarimi sax indiwu ko rahmatullahi ala al-jamii' moom kese moo ci solo al moo ko sol moo ko solo moo ci wéete al imaam at-Tirmidhi mu ngi ko indi ci abwaabul birri was-silati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fil kibr bunt bi niñ ko gis bari na ah dañu ko gis bari na xadis bu njëkk fii moom mi bokk na ci ñu ko soloon xadis ibn Mas'ud la yadxulul jannata man kaana fi qalbihi mithqaalu dharratin min kibr bunt bii la ko indi woon kon sëy naa foofu la ko indi mu ne Abu Kurayb mu ne ki ñëw telma Abu Kurayb di Muhammad ibn ala ibn Kurayb al-Hamadani sëriñu waa kutubu sitta alku alkuufi hmm? ñoom ñëpp seen sëriñ la yàgg nañ ko gis qaala mu ne haddathana Abu Muawiya mu ne ki ko nettali ma Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di al-Kufi ad-Darir rahimahullahu ta'ala an Umar ibn Rashid mu jële ci Umar ibn Rashid di Umar ibn Rashid ibn Shajara Abu Hafs al-Yamami rahimahullahu ta'ala moom mu ne an Iyaas ibn Salama ibn al-Akwa moo ko jëlee ci Iyaas ibn Salama ta ibn al-Akwa di Iyaas di doomi Salama ibn al-Akwa saxaaba bi al-Aslamiyu radiyallahu anhu an abiihi Iyaas jëlee ko ci baayam di Salama ibn Amr ibn al-Akwa am na ñu ne loolu la am ñu ne mukk Salama ibn al-Akwa la nga naan Amr bi doxul seen diggante am ñu ne Salama ibn Wuhayb ibn al-Akwa la Eh? ñu ne Akwaan nag turam moo doon Sinaan ibn Abdillah ibn Qushayr am ñu ne noo Bashir la tuddoon waaw ñii ne noo wax yi bari na ci waaye daal lii la gën a siiwee Salama ibn al-Akwa' boo waxee ibn al moom eh, Salama ibn al-Akwa' noonu la su woon eh, bokkoon ci al-Aslami tribu des Aslam mooy waa Aslam ci ñoom la bokkoon Aslam salamahu Allah wa ghafara ghafara Allah la yeneen tubaab yi saa saa am ñaanaloon la ñaan gu solo. mu ne aslam yàlla yàlla na ko yàlla jàmmal waaw wa gifaar kanta gifaar gafarallahu la yàlla jéggal na ko yàlla na ko yàlla jéggal waa faar muy waa tribu ñoom eh, Unays Unays <laughs> ah saa yaa ngi di ay problème nag Unays la Unays <coughs> maa ko tay <coughs> maa ko tay wax Unays parce que am na koo xam ne moom moo gën siw ci ñoom te magu waa ji la magu Unays mi la bu ma ko doon wax ngay xam al-Ghifari ah Abu Dhar voilà <laughs> Abu Dhar Jundub ibn Junaada mooy magu Unays ah Unays de maa ngi koy door a dégg ah waaw Unays nag <laughs> boo dégloo dugg ci lislaam Seydina Abu Dhar radiyallahu am na ci yi boo xam ne da ne Unays ci boppam moo dem Makka. bi mu demee Makka dégg fa waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk mu ngi woo waa Quraysh ñuy bañ mu seetlu situation bi ni mu demee ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak waa Makka nañ demee bi mu ñibbisee Gifaar ci saase mu ne Abu Zar mu ne ko yow mais gis naa koo xam ne yow ak moom yéen a bokku diine mu ne ko ah mu ne ko Makka la nekk waaw <laughs> waaw Unais Unais eh, kii la woon moo doon Euh, frère la woon ci Seyna Abu Dar voilà moo tax ma wax kooku ngir euh, nga nga xam ñeneen mais bu dee ñu siiw ñi kese lañ lay wax <laughs> waaw Unays kay radiyallahu anhu <laughs> frère Abu Dar la woon radiyallahu anhu aslam mu ne woon wa Ghifaar ghafarallahu la waaw euh, Ghifaar yàlla na ko yàlla jéggal eh, moom mii nag Salamat ibn akwa ci waa mu ngi bokkoon ci waa aslam Salama mii nag radiyallahu anhu foog naa bon naa ne gis nañ fay xadisam yu bari même ci bunt bii ñu nekk rek gis nañ xadisam waaye bon du ay ñu indi dara ci ay mbiram ay jaloore moom Seydina Salama ibnul Akwa'i radiyallahu anhu xam nga Salama <coughs> kon mooy aslam boo buñ la nee aslam yi mooy cosaanoowul woon Medina waa aslam dëkku ñoon Medinatul war ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam eh, moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo jaayante ci tuufu garab ga Hudaybiya nekk koo xamante ne nii ku màjji mbir la waaw xare naag yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni mu ko waxe ne xare naag yonent bi alayhi ànd ak moom seet xare juróom ñaari xare waaw kon nag moom euh, euh, euh, Seydina salaama keroog am na xare bu siiw boo xamante ni ci dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam <coughs> Salama mi moo fa def jaloor bu bu rëy rëy rëy waaw ba yonent bi alayhi kontaan <coughs> alhamdulillah <coughs> daal di kontaan lool ci ki nga xam ne mooy Seydina Salama ibn al Akwa muy ghazwatu zaatil qarad <laughs> ah ghazwatu zaatil qarad imaam al Bukhari mu ne baabun ghazwatu zaatil qaradi wa hiya al ghazwatu allati aghaaru ala liqaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam qabla Khaybar bi thalath ah, waaw moom mu ne ghazwatu zaatil qarad léegi sauf que li imaam al Bukhari wax rahimahullah ñëpp ànduñu ci ah xëccoo la xëccoo la xëccoo la bu mag mais bon loolu taxuñoo jóg walillahi alhamdu wal minna daal di woon nañ koy leeral ci li nga xam ne mooy siira bi walillahi alhamdu wal minna parce que lii mu wax waa waa waa waa waa siyar ahlu siyar wal maghazi par exemple ñoom ànduñu ci affaire bi mais bon loolu ku ci bëgg dara nga delluwaat fa nga xam ne ci xare yonent bi alayhi salaatu wa salaam siirati rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam yi ñu ci defoon lépp ñu ci archive bi nga xool ghazwatu zaatil qarad ak yoo yële euh, dañ koy wax tamit ghazwatu ji qarad voilà <laughs> léegi euh, foofu lu indi kii mu ne mooy bi nga xam ne booy xare bi nga xam ne bokk Uyayna yi Uyayna ci boppam sax ci la bokkoon Ibn Hisn al yi bokkoon ci waa Ghatafan al-Fazari ak mbokkam yi ñoom ci seen bopp ñoo ñëwoon songu caawam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy loo gëléema fi ñu leen doon euh, euh, joxe ñuy lekk di leen fa toppatoo ñu ñëwut euh, songu ko waaw yóbbu affaire yi daw Salama nag keroog radiyallahu anhu moo nettali nettali boobu mu ne damaa génn laata ñuy noddu fajar laa génn waaw mu ne te géléemu yonent bi alayhi salaatu salaam yi nga xam ne euh, ñu ngi ko doon toppatoo di ko sàmm ñu ngi ko doon toppatoo bërëb bu tudd zi qarat ci biti Medina ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam nee na bi may dox noonu rek avant ñuy noddu fajar kon kooku xam nga ne jëllu na <laughs> nee na falaqiyani gulaamu abd gulaamun li Abdirrahman ibn Awf nee na ma jëkk rek am benn booy boo xam ne ab jaam quoi boo xam ne Seydina Abdirrahman ibn Awf radiyallahu anhu moo ko mu dajeeg ma <clears throat> fa qaala mu ne ma é salama jël nañu liqaahu rasulillahi alayhi salatu wassalam gëlee mu yonente bi alayhi salatu yi muy sàmm fii idi xarat am na ay band yu ñëw yóbbu nañ lépp lépp lañ sàcc yóbbu nañ jëlee bi waaw xultu ma ne ko way man axanaa way kan moo kan moo kan moo kan moo womat yóbbu way mu ne ma Ghatafaan mu ne waa Ghatafaan mooy moom <laughs> mbokk yooyu nayi la temps yi tuubagul dara waaw mu ne ko Ghatafaan la ñoo ne tungaan jëlee yonent bi saa saa yóbbu nañu ko jëlee yépp lañ yóbbu léegi bi ma waxee lool nee na ma yuuxu ca kaw man salama comme que suuf dana teg nodd sax defaguñ ko nee ma yuuxu ñetti yuuxu ne yaa sabaha <laughs> loolu arab yi dañ ko doon wax buñ bëggoon a woote wallooy gaaw leen waaw nga xam ne loolu buñ ko masoon a wax ñi koy dégg dañuy xam ne am nañu leen songu si ñu songu si dëkk bi nañ leen gaaw waaw allahu akbar nga xam ne gaa yi fajar yi lañu doon songu gaa yi nee na ma ne yaa sabaha waaw nee bi ma ko waxee ma déglu lool diggante ñaari quartier euh, kii yi nu mu tudd Médina yi ñoom ñépp ma dégg waaw ñoom ñépp ma dégg waaw nee na ginnaaw gi nag ma daal di daw continuer dàq ji leen ba ni ma leen di jàppe ba ni ma leen di dabe ñu nekk ay gaa yu bari maa ngi leen gis nag wàcce nañ gëléem yi yóbbu leen ba ah, ndox mi ne woon foofu ñu ciy nàndal gëléem yi quoi nee na bi ma agsee sori leen nële seen leen ma commencé di flèche waaw génne sama flèche yeeg sama xeej yi di sànni comme que daal lëndëm gaa yi dañuy foog ne ñu bari lañ quoi <laughs> nee na nag man comme que dama mënoon a sànni non franc tireur laa woon gars yi foog ne en fait man ñoom ñu bari lañ. nee na ma leen di san leen kii ba pare lii la yëgal ne du ma ko bari ah naan leen ana ibnul akwa'i wal yawma yawma rudda'i wal yawmu yawmu rudda'i waaw neen loolu laa doon wax di leen flèche flèche yu te naan leen man may doomu al akwa al yawma tey yawmu rudda'i mooy bés bi nga xamante ne nii bésu bu euh, bi nga xam ne mooy ñu ñu ñu ñu ŋàññu ñu ñi muy yéen waa xatafaan alkande boo leen topp tey ngeen di alko waaw yéen ba ngeen di sàcc jëleemu yonent way sa saam di yóbbu na leen leer na tey mooy seen bés waaw nee na laa def gaa yi flèche yi di dal flèche di dal gaa yi bàyyi fa gëléem ya <laughs> waaw bi ñuy daw noonu bëreet yi jàpp ci kafuyaas bi ñu bàyyi fa seeni burda yoo xam ne dañ koo ëndaale woon seeni bar matériel yu bari ñu bàyyi ko fa waaw mbir mi daal nekk am soo kii për waaw ku man ku mën a mucc daal na nga muccal sa bopp waaw gaa yi tasaaroo <laughs> nee na nag bi gaa yi tasaaroo di daw bàyyi fa seen matériel yoo rek yonent baay saab saab ak si nit ñi nag mooy dégg nañ yaa sabaaxaa ba ma wax ñu waajal ba ñëw fekk man lijjanti naa gaa yi yonent baay saab bi ma ñëwee bi mu agsee ma ne ko yow yonent bi alayhi salaatu salaam bon aar naa aar naa nit ñi waaw waaw mu ne gaa yi aar naa leen mooy seenu ay arrêté naa ko ba dootul ñëw ci Médina daw nañu waaw waaw daw nañu jóge ci ndox mi te dañoo maroon doon nandal giléem yi mais bëggoon a naanaale ñoom ñëpp daw nañ ba pare nag man a yonent bi saa saam comme que noonu la demee mooy ñoom seen daw du sori parce que gars yi dañu mar quoi mais kon tee ngaa yebal léegi ñii nga àndal arme bii man man naa cee ànd ah ñu dem dabi leen yonent bi saa saam ne ko yabnal akwa malakta fa asjah <laughs> ne ko ah ak akwa malakta mooy mooy moom nga mooy noot nga leen fa asjih mooy rafetalal ci ñoom jéggal leen bàyyi leen li ñu leen def doy na waaw comme que daw nañu bàyyi nañ fi ñu sàccoon ba bàyyi waale fi butin doy na jarul ñu leen di topp waaw <laughs> waaw nee na nag bi ñuy ñibbi nag yonent bi sa salaam daal di may teg ci ginnaaw ci naagaam gi mu yéeg ba ni ñuy dugge Madinatul Munawwara kon kooku mooy Seydina Salama ibnul Akwa'i radiyallahu ta'ala anhu nekkoon jàmbaarul islam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahu wa ma'waahu moom Salama nag moo ne qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yazaalu kon ñu ngi ci riwaaya imaam Tirmidhi moom kese ko ndi nii la ko ndee après mu ndi baat yi wax après mu ne haadaa hadiisun hasanun gharib waaw lii hadiis la boo xam ne hasanun bu baax xarib xarib bi nag imaamu Nawawi en général yi mu naan xasan yépp boo ñëwee ci sunan Tirmidhi yi da gis ne xarib da ko cee teg yu bari romb nañ ko fi euh, amaana moom moo préféré yem ci xasan bi wala muy nu sax yi mu yor ci xasan bi la yem wallahu taala alam mooy xadis la boo xam ne bu baax la léegi xadis bii nii nga xam ne ana ban mooy lëkkaale ginnaaw bi ngisee taxrib bi ak bunt bi nga xam ne mooy wax xaraamal rëy ak yéemu ci sa bopp dañ laal la bunt bi xadiis bi li wax imaam daal di koy mujjee mooy dafa nekk ci li ñuy wax dëgg-dëgg xaraamal rëy ak yéemu ci sa bopp waaw mu ne laa yazaalu rajulu yonent way saa saam ni nit ki lu dañ yazhabu bi nafsi mooy di rëy rëylu waaw di ponkal ponkallu di jàpp ne moom grand quelqu'un la par dànka dànka alhamdulilah jàpp ni daal ndax lool xam nga ak ak ak naagu buy commencer <coughs> léeg-léeg du commencer bëri par ndànk-ndànk la waa ji day commencer def lenn gaa yi naan xanaa di fii lay yem mu continuer waat ñu naan déedéet muy gën a dem rek mel ni dafa jëfur quoi yeneen tubaab yi saa saa nag ne nag nit ki du deñ di mel noonu di yëkkati yëkkatiwul boppam par ndànk waaw ba àgg ci ñoom waxtal boo xam ne moom. hatta yuktaba bi borom bi di caché bind ne kii moom minal jabaar yi bokk na ci ñi nga xam ne ñooy les tyrans ñooy ñu rëy ñi nga xamante ne nii te képp ku rëy waxoon na la lan lay def al azamatu ah wala al izzu izari wal kibriya urida yi ku ma ko xëccoo fa man nazaani minhuma ahadan ah qadaftuhu fi naar wala azab voilà kon gis nañ ko jotaay di ñu génn mu ne waa ji nag nit di nga commencé di def yooyu ba borom bi nag tàcc yow c'est fini quoi. bu léegi luy xew ah la leen dal dina leen dal mooy jabaaruuna yi fi jaar ñoom xaaruuna miñ la waxoon nga xam ne borom bi dane faxasaf naa bihi wa bi daarihi al ard damaa yëngal moom xaaruuna damaa yëngal li nga xam ne mooy suuf ci suuf ci ci kiiwam laa ko yëngal waaw ci ay tànkam laa ko yëngal pëtëxal ko waaye du moom kese ah mooy jabaaruuna yi waa Aad waa Aad nan lañ meloon mais waa Aad nan lañ meloon waa yonente Yàlla Huud alayhi salaatu wa salaam ñun ñëpp nañ leen meloon mooy ñooñu ñooñu xam ne ay jabbaaru na la ñu wax. nga dégg ñenn ñi ci seenu rëy waa Aad moom ñu naan man ashaddu minna quwwa waaw ñu défier yonente Yàlla bi Yàlla yonente Yàlla Huud waaw mu leen di woo ci Yàlla gaa di ko défier waaw ba pare ñuy wax. ñu wax seen waxi reewa day waaw moo tax suñu boroom ne fa amma aadun fastakbaru fil ard al haqq wa qaalu man ashaddu minna quwwa waaw mu ne kanta aad ñoom te suurat Fussilat ñoom comme seen turan ah aad xam nga aada buñ nee aad diw fi aadin aadin mooy koo xam dafa dépasser les bornes aada aada verbe bi mooy dellu si mais ku mooy ku dépasser les bornes fi leen yàlla ne yem leen ñu ne suñu yoon naw ci dañ koy dépasser mu ne ñoom nag fastakbaru dañoo réeréyu fil ard ci suuf bi xayril xaq ci loo xam ne amuñ ci dëgg parce que nit mënoo réeréelu ba pare jam dik déedéet waqaalu man ashaddu minna quwwa ñu naan kan moo ñu ko doole ah suñu borom ne mais awalam yaraw anna allaha alladhi xalaqahum ashaddu minhum quwwa wa kaanu bi ayatina yajhadun ñoom xanaa xamuñ ne gisuñu ne yàlla mi leen bind kay moo leen ëpp doole waaye borom bi dana leen bëgg mu ne fa arsalna alayhim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linuziqaw adabal xizyi fil hayatid dunya wal adabul akhirati akhza wa hum la yunsarun waaw Allahu akbar mu ne dama leen a yónni rihan ngelaw sarsaran bu seddu guy fii ayyaamin nahisaat ay bés yoo xam ne yu yu yu yu amul benn barkel ngeen ma mosal leen ah mbugal mi nga xamante ne nii day gàccee ci àddina gi te yow qiyaam am nañ fa adabul aaxira mbugal mu mujj ma moo gën a mën a gàccee bu àddina te ñoom kenn du leen dimbali bu boobaa waaw kon gaa nii lañ mel <coughs> jàppal nag alxuraan koo jël rek nii la waaw waa Aad waa Samud c'était pareil ñoom ñépp suñu borom da leen mbugal loolu nag daloon leen. loolu la ne waa ji réeréelu comme que ñoom réeréelu moo doon seen principal feebar waaw feebar dëgg bi nga xam ne moo leen alak ci réeréelu la jóge mooy réeréelu yonent bi rek alayhi salaam nañu nag nit dina jàpp boppam di yëkkatiku te yëkkatiku lu yëkkatiku lu bar ndànk-ndànk ba borom bi nag boole ko ci ñooñ waaw ne yow moom waa waa waa Huud waa waa waa Samud waa Firawna dil awtaat alladina taxaw fil bilad waaw ñi nga xam ne dañoo beew waaw aksaru fiha al fasad bari fa ak yàqute te yàqute gi gën a rëy mooy di rëy rëylu loo xam ne yàlla kese la ñeel nga koy xëccoog moom en tant que jaam boo xam ne doo dara da pare di yàq ci kaw suuf moo tax suñu borom ne fa sabba alayhim rabbuka sawta azab borom bi daal di sotti ci seen kaw yari mbugal yoo xamante ne nii moom la leen alaki keroog ñoom waa Firawna ak Aad ak ñoom yëpp gàngoor góor waaw nga gis ne borom bi alak na ay xam nga ñooñ danga naan ay peuple lañ quoi ak waa Lut waa kër Seydina Lut alayhi salaatu wassalaam kàccoor ya nga doon ne doon dafa ngóor jigéen suñu borom dana ko demal tabul geestu yóbbul leen nga dem fa asri bi ibaadi layla demal ak ñoom guddi waaw te bu bu fi nekk di kii quoi bul geestu waaye la ñuy ba mu demee leen buggal fa ja'alnaa 'aaliyahaa saafilahaa wa amtarnaa 'alayhim hijaaratan waaw borom bi nee na damaa dëpp suuf si li féete woon kaw laa jël mu féete suuf li féete kaw ba pare ma sànni leen ay ay doj ci seen kaw ay xeer loolu ay ay nit ñu bari lañ doon waaye Qaaruuna gis nañ ko moom dong borom bi mu mbugale noonu daal di rëngi rëngee këram nga kon mooy yow booy réeréelu la daloon ñee bul foog ne naan bon man kese la garaawul déedéet moo tax ñaata ngay gis ay borom alal yoo xam ne ci seen alal rek alku gaa yi jàpp ne natt la nekk du natt boroom ah. borom bee leen mbugal parce que dañuy rëy rëylu li leen boroom bi jox au lieu ñu sant ko ci ñoom ñu def ko moyen de lan mooy de rëy rëylu ci kaw seen maas ak seen borom bi di jaay ne ñoom bokku ñoom waaw bokku ñoom ñoom parce que dañoo am suñu borom yonent traçais saa saa nag nit kuy def loolu di nga def di def noonu ba borom bi daal di lay boole ci ñooñu wal iyaadu billah waaw <laughs> wal iyaadu billah waaw loolu yi dañ ciy xam ne ndekete po réeréelu nit mën na koo sàcc koo xamante ne nii nekk loon dikkoom waaw nekkuloon dikkoom waaye mu fuuy quoi parce que am na ñu mu gis ñu mel neen mu ne muy sàcc jikkoom waaw parce que am na lu mu yor mu tax mu muy fuuy fuuylu mais bu dee alal ja moom alal ja moom daa détecté la meloon mais da ciy yokk day yokk ci kaw mi ci karaw ci ci xar mi karaw nu mu koy defee waaw di jaay ne wala di liir despot yi fi newoon ak bind yi ñu bind façon Machiavel yi nga xam ne ay kàccoor yu mag a mag lañ <coughs> waaw <coughs> léegi yow ngay liir ñooñu bëgg a jàpp ne bi lañ biñ la joxee nguur yow noonu nga war a doxale réew mi waaw est nit ñi buñ ma laajee waaw nit moom est mooy ñu daal di lay bëgg wala ñu ragal la mu ne ñu ragal la wal iyaadu billah ñu ragal la noo koy defee mooy ray ray bu bari tiital gaay ba ñu ragal la waaw mu mel noonu nag mu mujj nekk un despote fii kooku bu moytuwul ba borom bi daal di koy bind ci moom kaste bi moom kene nii la kooku wal iyaadu billah li dal ñi li comme ñoom Firawna ki Haamaana ki Qaaruuna waa Aad ak Huud ak waa yonent Yàlla Saalih alayhimu salaatu wassalaam borom naaga ga la ñuy lool borom bi di def waaw kon hadis bi ginnaaw loolu kon lëkkaale baa ngoog kon réeréelu lan la lay indil mooy ak tashabbuh bi bi bi bi bi mooy li sa bay saa saam noonu man tashabbaha bi qawmin fa minhum waaw laa yazaalu rajulu yazhabu bi nafsi mooy di réeréelu waaw di commencer di ko di ko di ko def di ko def jikko ndax daa am ñu doon niru nirulu waaw léegi nag bu boobaa nag fa huwa minhum ci ñoom nga bokk te nag boo bokkee ci ñoom la leen daloon mu ngi lay gete waaw neewuñ tout le temps borom bi ci mbaaxam waxoon nañ la alkarim ci tedd mën na laa tëkkoo jéggal la waaw ci baaxam man na laa jéggal waaye na la leer ne la leen daloon mu ngi la tiim te jamono ji mu nekk mën na laa dal waaw jamono ju jamono ju nekk mën na laa dal ndax yaa ngi ci tànku ña nga xam ne ñoo meloon ni yow waaw kon mooy dañ ciy gis ne tamit <clears throat> nit booy niru niru da ngay niru niru lu ñu baax waaw booy niru niru ñu baax ñi léegi moo tax ñu baax ñi booy nekk ak ñoom xadiis boobu yonent bay saar saam ne bi daa ay malaaka yu baax yoo xam ne yal yaltamisuuna xilaqa dikr tudd nañ ko fi tudd nañ moom ci sax yi <coughs> ñuy làmb di seet bërëb yi nga xam ne fa la ñuy tudd yàlla ba buñ gisee benn ñu ne ah ñëw leen gaaw ñuy woowante ñëw leen ci liñ suñu aajo ñu ñëw wàcc seen laaf yi muur gaay indi as sakinata ak dal ñu demee boroom bi laaj leen te moo leen gën a xam sama jaam yi luñ bëgg ak lan lañ ragal ak yooyu yëpp bañ tontu ko am na benn malaaka boo xam ne daan ah yàlla diw moom diw loolu andiw ko fi woon ah non non moom ñëwul woon ngir ci kar ngir si ah, tudd yàlla andiw ko waaw amaana moom yëfi leneen a ko ni loo xam ne affaire àddina borom bi ne ulaa'ika mu ne ko kon walahu qad ghafart ulaa'ika al qawm la yashqa bihim jalis waaw <laughs> waaw ne walahu waajooju it qad ghafart jéggal naa ko parce ke day nekk ak baax moo tax muraqabatul abraar yi da lay def da lay boole ci ñu baax mais muraqabatul ashraar yi di ànd ak ñu bon yi niru niru la ñoom da lay boole ci ñoom waaw kon man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kon nit ci du deñ di réeréelu di ponkal ponkalu ba borom bi boole ko ci ñoom katte ko te bu boobaa nag c'est fini ah mooy jeex na waaw jeex na mënatuloo wëlbatiku te bu boobaa nag boroom bee xool saa su ne mu man koo teg la mu tegoon ñële ndax aljazaa'u min jinsil amal kama tu daan mooy li nga xam ne li nga jëf ña ko jëfoon loolu dal leen ah yow itam boo ko defee loolu dal la te nag kama tadinu ni ngay lebale rek daan lu noonu lañ lay fay kon nag ci kaw noonu ci alxafidu annawawiyu rahimahullahu taala daal di jeexale suñu bunt bi nga xam ne walillahi alhamdu wal minna am na solo ci jotaay bii di ñëw ñu war a gis beneen bunt boo xam ne moo ci tegu voilà muy 73 bi walillahi alhamdu wal minna kon bunt bi jeex ci euh, euh, shahru ramadan al mubarak waaw ñaan borom bi nangul ñoo ñun ñëpp euh, di le 22 ramadan Euh, mille quatre cent quarante-cinp te pour ak mi nga xamante ne mooy le 2 avril euh, mille euh, deux mille vingt-quatre ñu jeexal ko fii ci dëkk Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Madinatul Munawwara saahibul ahaadiis alladhii u'tiyahu Allahu jawaami'al kalim yal nañu borom bi jawaami'ul kalim yooyu may ñu ci ñun ñëpp waaw mooy yu yonent bi saa saa nga xam ne suñu wax day dëppoo ay waxam waaw lépp suñu lépp suñu teg suñu yëngatu suñu lépp di dëppoo ak moom loolu borom bi yomb na ko yal nañu ko may waaw yal nañu ko nay may ci dëkkam bu tedd bi bu sell bi nga xam ne xadiis yu bari fi ko doon waxe fi la ko saxaaba yii yëpp fi lañ ne woon ñoom ay salama radiyallahu taala anil jami yal na borom bi nangu lépp te boole ko ci xeet wi boole ko ñi nga xamante ne yool ba ci mën a génne ñi nga xam ne ñooñu fi jiitu woon ndax walladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana rabbana ighfir waaye wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman kon ñooñu buñ leen fàtte ñooy yal na yool boobu képp koo xam ne amana billahi ci kaw suuf ku fi mas a jaar yal na ko laal ak képp koo xam ne dina gëmi borom bi ba ni borom bi di leme suuf loolu yomb na ko fulandil ko ko loo xamante ne maa la yu'addu wala yuhsa lu kenn man la compter te manu koo takk